voilà parce que jamono jooju euh, Abu Sufyan génnagul àddina Seydina Usman mu ngi fi woon radiyallahu anhu léegi nag Abu Sufyan daal di dem ànd ak Muawiya ak ñaari doomam yi Utba ak Anbasa waxoon nañ la ko sànq mais ba moom doomu Hind la ak mook Abu Sufyan mais Anbasa keneen a ko jur Abu Sufyan keneen la mooy yaayam léegi nag bi ñuy dem Hind nag daal di bind mu Muawiya waaw mi nga xam ne mooy gouverneur doomam ji foofu la ca Saam ne ko sa baay ngi lay dikkal ak sa ñaari frères yi sa baay na koy na ko na ko yenn ci fas mooy nanga ko teg utal ko fas wu baax waaw ba pare nga jox ko quarante mil ci ay dërëm loolu nag lu bari la woon waaw arbaata alaafi dirham kanta Utba di sama doom man tamit moom nanga ko teg ci berkelle après nga daal di koy jox deux mille dirham waaw kanta nag Anbasa moom yenn ko teg utal ko mbaam ta <laughs> da nga yem ko da nga jox ko mille dirham léegi Muawiya bi mu jotee bi bàyyi ñëw ak ñaari fereram yi mu defal leen lool Abu Sufyaan <laughs> naka la gis lee Muawiya def rek mu ne maa ngi seede ci yàlla laa wax <laughs> keni lii nii ra'yu Hind la lii moom du sa xalaat sa xalaatu yaay la waaw waaw nag loolu en tout cas bon loolu am na nag ñu naan bon dund na ba bi Seydina euh, Muawiya nekkee xalifa moom Hind ndax am na ku ñëw bi Abu Sufyan génne àddina en tout cas wala daal en tout cas wala bi Abu Sufyan en tout cas que ne Abu Sufyan ko mujjee génn moo njëkk mujjee génn àddina boog Hind Abu Sufyan mais loolu insha allah amaan li gën moo mujjee génn àddina quoi <coughs> waaw <coughs> waaw mais Abu Sufyan moom laa 32 la génn àddina moom. waaw loolu moom leer na moom waaw léegi Abu Sufyan nag mooy kilifa gi moom Saxr na Harb ibn Umayya ibn Abd Shams sayyidu Bani Kinaana <laughs> moo ne woon sangu Quraysh après Badr moo taxoon waaja doon ko wax naan moo doon ko dugg quoi <laughs> kàccoor bu mag bi ay doomam yiñ décimé woon euh, euh, nga xam ne <clears throat> daa kàccoore waaw waaw eh, kàccoore eh, yow mooy al aswad waaw al aswad nga xam ne daa bonooni jikko waaw bonooni jikko léegi biñ rayee eh, ay doomam mu daldi mer nag di di gaaruwaale ñi nga xam ne ñooy njiit yu bees yi muy ñoom Abu Sufyan quoi di leen gaar waale naan leen bu dul woon Badar xam ngeen ne doonuñu woon nekk ay ay sang doonuñu woon jiite kenn tous doonuñu ko woon jiite waaw waaw waaw bu dul woon xam nga ne moos euh, Badar waaw doo ngeen woon woon jiite kenn ngeen dul woon jiite waaye loolu ay ay ay ay caaxal la <laughs> di di jooy nag ci doom yi nga xam dañ leen a décimé woon mooy kële parce que dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo ñàkkoon ak yar muy al mooy zama zama la woon <coughs> mooy al aswad doomam bi ibnul muttalib nga am dañoo rey doomam bi ibn al-Aswad Aqil ibn aswad al-Harith euh, kii ak al waaw ñoom ñëpp lañ décimé waaw waaw Abu Hakima moomee lañ faat moom moom la gën a bëgg nag waaw mooy Zama waaw moom Zama waaw waaye doomu Zama sax da al dañ koo décimé waale Zama décimé lañ ko keroog Badar Aqil al-Harith ibn léegi nag mu mer def ay ay ay ay ay kii moom moom moom bu mag bi al aswad ibnul muttalib waaw yi rek après nag ci la doon euh, gaar waale ñoom abu sufiyaan wa wa li abi hakimata min nadidin ala qad saada ba'dahum rijalun walawla yawmu badrin lam yasudu <laughs> waaw bi muy jooy zamaanaan Abu Hakima saa yi ndax lan moo tee amul amul dend amul ku mel ni moom ci mbon xanaa <laughs> yéena yées ñi ñëw di xeex yonent yàlla bañ naqal seen ban yi ca Badar ngay am loo koy jooy ci bee <laughs> waaw <laughs> mu naan alaa waawee qad saada ba'dahum rijaal seen ginnaaw de am na ñoo xam ne ñoo fi nekk sànk ci Quraysh léegi eh. walaw laa mu badrin mu yasuudu bu lu doon bésub badar da xam nga ne doonu ñoon jiite kenn Abu Sufyaan mi la doon <laughs> la doon gaarwaaleeg ñi nga xam ne ñoo ne woon ci gannaaw <clears throat> moom nag moo doon sangu waa Quraysh te gis nañ Uhud moo jiite woon armée yi Ahzab moo jiite woon moo newoon le chef des com des com des alliés le chef général des alliés voilà moom Abu Sufyaan léegi nag le fait mu ne rajulun shahih te pourtant Abu Sufyaan moo tax kii ne non attends attends <laughs> xam nga am na ci benn riwaa dana inna aba sufyan rajulun misik mu ngi ci saxix yi dane abu sufyan pii waa koonu bu joxe dara <laughs> mooy ci nay daa jaay nay léegi bon xam nga loolu al imam al qurtubi nag ne attention non c'est que euh, Hind Euh, melawu Abu Sufyan radiyallahu anhuma que ne dafa nay nool ci mbiram yëpp ah ci xaalam yëpp waaye lim ko melale mooy ak moom ak njabootam la la la la nay waaw mu ne te loolu euh, tegtalewul ne waa ji daa nay d'une façon générale ndax lu ëpp ci lu bari ci njiitu jamono yooyu seen doom yi dañuy jëflanteeg ñoom loo xam ne jëflante bu diir baax dañoo bëgg ñu nekk ay sang ëllëg bëgguñ lépp lu ne rek waaye ay doom yaay may ma ñeex yooyu lu ñu kii rek ñu defal leen non dañ doon bëgg ñu am yoo xam ne yenn dund yoo xam ne day xaw a metti ba bu ko defee ñoom il sont apple à devenir ay jiit ñooñu ñu nekk ñoo xamante ni dañuy pare ngir loolu moo taxoon mu doon am benn dureté bi seen côté mais Abu Sufyan euh, may woon tout le temps voilà loolu waaw te loolu xam nga la shaayir ba doon wax shaayir bi doon wax bi nga xam ne ci la Abu Sufyaan sawaay eh, tëlle waaw ci la Abu Sufyaan daal di ñëw mooy mooy mooy mooy bu siiw boobu rek nga xamante ne di wax na nan la ko ko man allama al qawma voilà <laughs> waaw man allama alqawma man allama alqawma anna almaala maadixuhum in ba'tharuuhu wa in yuhfaz fa shattaamu waaw haaza ibnu harbin bihi tamshi qawaafilunaa ayyaana shaa'a lahu fil ardi ikraamu <laughs> waaw mooy waaji ah dane ana kan moo jàngal nit ñi man allamal qawma annal maala maadixuhu mais kan moo xamal nit ñi que ne alal da leen di tagg fekk muy tagg Abu Sufyaan loolu day niroog ne day dëgëral waxu imaam al-Qurtubi en tout cas di jëm dans le sens bi li imaam al-Qurtubi wax que ne loolu dëgg duy reteem googu c'était vers sa famille pour ñu nekk ay sang ëllëg bañ leen a def lépp lu ñu soxla rek am ko ku mel noonu boo maywul bu difficulté yi taxaw du mën a jiite kenn voilà léegi nag loolu la doon wax waaw ne man allama al qawma anna al maala maadixuhum kan moo jàngal nit ñi que alal da leen di tagg in ba'saruhu bu ñu ko tasaaree di ko joxe rek <laughs> waaw buñ ko wasaaree nekk boroom loxo ci poos bi joxe joxe ju bari alal dalay tagg mooy lan gars yi dañuy kontaan bi la tagg rek wa in yuhfaz waaye boo ko dencee eh, moom alal bañ a joxe fashattaamu dalay da dalay ŋàññ ŋàññaakoon day doon mooy day waral nit di la ŋàññ voilà <laughs> boo koy joxe nag day waral nit di la tagg léegi nag ci la waxee ne hadha ibn waman idha istallama abu sufyan ilhamu hada ibnu harbin bihi tamdi qawaafilukum ayyaana shaa'at lahaa fil ardi ikraamu hada alladii indahu lish-shi'ri manzilatun tu'tii bighayri su'aalin fahiya ansaamu xam nga loolu way boobu gars yi ci le message gars yi dafa film boobu <laughs> dem nañ ko ci ba nag Abu Sufyaan nag agsi nag jóge ne gaa yi di ko keral gaa yi di ko xajal waa ji ne nii bi muy wax rek Abu Sufyaan di tëll mu ne gaa yi poussé waaw waaja man allama al qawm man allama al qawm anna al maala maadixuhum in ba'tharuuhu wa in yuhfaz fa shattaamu wa man idha istalhama al aafuuna najdatahu ashara haadha abu sufyan ilhamu hada ibnu harbin bihi tamdi qawaafilukum ayyaana shaa'at lahaa fil ardi ikraamu hada alladhi indahu lish-shi'ri manzilatun yu'ti bighayri su'aalin fahiya ansaamu rek gaa yi tàkk rek abu sufyan ne nii yëkkati loxoom ci ginnaaw waa ji jox ko besace bi mu def alal ji rek mu sànni ko shaayir bi <laughs> daal di jàll avancé <laughs> ak gaa yi dagg yi topp ko muy wéy dugg ci euh, mbooloom Quraysh mi <laughs> non gaa yi bari ay cinéaste lañ quoi Abu Sufyaan mu neex nag lañ ko def quoi ci risaala le messager kon loolu par exemple ne waa ji day joxe to yu'ti bi ghayri su'alin Abu Sufyan day joxe bu même bu ko kenn laajul voilà loolu day wane ne day xaw a dëgëral li imaam al-Qurtubi wax wallahu taala alam te ne moom bon taram gi euh, côté boobu ci côté famille am la woon quoi ngir bon mais loolu c'est pas c'est pas modèle ah non xayrukum <laughs> xayrukum li ahli wa ana xayrukum li ahli sallallahu alayhi wasallam nee nañu ki gën ci yéen mooy ki gën ci ay ñoñam te man maa ci gën ci yéen ci ay ñoñam mais loolu Abu Sufyan non temps yooyu yéeféer la woon waaw li nga xam ne moom lañ am njort bu rafet bi mu déggee li yore saa sa wax lii soxnaam fekk tamit mu tuub mooy liñ tuubee noonu rek li ñuy ubbi Makka ci la xew-xew bii foofu la ame woon voilà ci la Hind ñëwee xam nga Hind bi Abu Sufyan tuubee daa meroon <laughs> waaw waaw abu tuub waaye après mu tuub après ñëw alhamdulilah ci ren saa saa ne ko amul benn waa kër goo xam ne ñoom laa ginoon a yéene gina so bëgg ñu ñu torox que sa bos waaye léegi amul benn waa kër néeg waa kër boo xam ne ñoom laa gën a bëgg ñu daal di féete kaw que sa bos après nag ci la commencé doon laaj laaj yi moom Hind bint Utba voilà léegi neen saa salaam doon doxaleeg moom la suñu boroom waxoon te suuratul Mumtahina idaa jaa'atka idaa jaa'aka al muna non fa idaa jaa'aka al munaafiquun <laughs> waa yow <laughs> yaa ayyuhan nabiyyu idaa jaa'aka al mu'minaatu yubaayi'naka alaa an laa yushrikna billaahi shay'an wala yasriqna wala yazniina wala yaqtulna awlaadahunna wala yaatiina bi buhtaanin yaftarinahu bayna aydiihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna wastaghfir lahunna allah inna allaha ghafurur rahim loolu la aay yooyu la doon jaayante jigéen ñi bu ñëwoon yow yonent bi alayhi salaatu salaam bu la woy ngëm yàlla yu jigéen ñi dikkalee di la jaayanteeg yow nañ jaayanteeg yow ci kaw lii te duñu bokkaale yàlla dara benn wala yasatana duñu sàcc duñu fab nii na bi mu agsee fii nag wala yasriqna bii la ne ah yoneen saa salaam man damay jël ci alalu sama jëkkër ji Abu Sufyan parce que rajulun shahih la waaw daa nay man du ñu jox lu ñu doy maag samay njaboot léegi nag may jël est loolu noonu war na ci la ko yoneen saa salaam ne ko ah foog mu nekk bil ma'ruf jëlal lu la doy ak sa sox ak sa waa njaboot waaye pour loo loo xam ne bil ma'ruf voilà. am na yenn riwaay yu naan Abu Sufyan da koo fekke ne ah li ma permettre mooy yi nga xam ne yu wow yu tooy yi <laughs> ak yooyu mais bon euh, riwaay yi li muy gën a wane xadiis yooyu dese naa dëgër yi muy gën a wane mooy ne Abu Sufyan newu fi woon voilà mooy ne newu fa woon quoi moo tax sax imaamu Nawawi indi ko ne le fait que mu koy tudd te newu fi te loolu mooy li dëgër te xadiis yi nekk saxiix yi loolu lañ wane que ne newu fi woon voilà mu ngi noonee quoi. wallahu taala alam hmm? allahu akbar tamit dañ ciy jànge ci xadiis bi boo ginnaaw loolu kon te ne jigéen gi am na possibilité bu amee lu muy laaj ci wàllu diineem mu dem ba kam koy laaj bu dee in aminal fitna bu dee fitna gi dàqu na si am na sécurité fitna bu génnee waaye bu demee fa muy laaj warula wéet ak sëriñ bi ñoom ñaar kese de mu naan da koy laaj déedéet waaw nde fii mbooloo la ñoon fu Hind yoneen saa sa waxee dara Hind wax rek c'est après bi ne na euh, yaqtulna awlaadahunna te duñ faat seen doom yi Hind ne ñun de ñoom rabbaynaahum sighaara wa qataltumuhum yawma badrin kibaara <laughs> ne yoneen saa salam ci jaayante gi li aaya bi wax aaya biñ la ci yàng léegi nii yasniina duñu njaaloo après ci la Hind ne woon nag njaaloo góor dina ko def góor dina njaaloo mu ne walaa yaqtul na awlaadahunna te jigéen ñi du ñu faat seen doom yi duñ jur bi infanticide daal di koy suul wala daal di koy sànni ci poubelle wala xoj ko wala kii ko sànni ko ci toilette du ñu ko def waaw léegi Hind ne eh, ah ñun de yoneen saa salaam ñun de ñoo leen yar <laughs> bi ñu nekkee gone suñu doom yi yow nag yéen nag ngeen rey leen bésub Badar biñ nekkee mag <laughs> xam nga moom la ma Bakri sama doom ji nga xam ne moom lañ ma décimeel <laughs> ma kaana li min utbata min sabri wala axi wa ammihi wa bakri <laughs> voilà man aw ma woon muñ <laughs> moom la doon wax ci suufu montagne Uhud ba voilà kon mooy léegi bi mu waxee lool Seydina Omar di ree nag aw ñoo leen def loolu de ba sa badar jub ji reetaan quoi kon mooy dañ ciy jàng ci hadith Sayyidatu Hind bi que ne mën na nekk sinon gisoon nañ Fatima Fatima bintu Qays ci jotaay deel euh, xadiisam bële mille cinq cent trente-trois moom itam dafa ñëw dik euh, dikkal yoneen saa sam ne ko inna aba Jahm abal Jahm wa Muawiya xasabaani waaw te loolu bari na ak ñeneen ak ñeneen loolu day mën a nekk te tamit dañ ciy jàng ne dégg kàddu jigéen loolu dara newu ci aj na ajnabiya waaw bu dee nit ki day ñëw di laaj wala muy kii ab àtte euh, ci kaw ñi nga xam ne ñoo naan baatam awra la loolu bon euh, ça dépend quoi <laughs> waaw waaw ñooñ nag dañ naan bon loolu darura lañ koy permettre mais loolu en loolu euh, boroom xam-xam yi dañ doon jàngale ay muhaddisa yoo xam ne jigéen lañu imaamul xaam na xajar yoo xam ne jigéen lañu al da doon jàngale xadiis ñoom al aswad ibn yazid boroom xam-xam yi ñoom abd abu salama ñëpp dañ doon ñëw hatta yenn saxaaba yi di jàng ci moom voilà loolu moom lu mën a nekk la euh, dali nag li gën a sàmm bon ak léegi nag yooyu mooy euh, comme que fitna gi daa tëb daa bari que euh, bu dee ne mën na jàngal jigéen ñi jigéen di jàngal jigéen ñi loolu day gën a tee baax léegi loolu waaye sinon wallahu taala alam loolu la xaraj léegi euh, am na leneen loo xamante ne liñ ciy jànge mooy que ni euh, kon ndaw si tamit am na possibilité jël ci alalu sox boroom këram bu dee ne du ko jox lu doy waaw te bu boobaa mooy moom bu ñëwee plaindre waxam day doy kenn du ne ah yow xaaral ba ñu déglu sa jëkkër ba pare parce que wax nga parce que lii muy wax bu dee riwaay yi nga xam ne ñoom wéruñu dañ ne Abu Sufyaan nga fa woon loolu dañ naan garaawul <laughs> waaw mais yooyu dëgërul waaye mooy wax ji waxam la parce que ren saa waxam la dégg euh, daal di euh, ne daal di ne ko ah bu boobaa da ngay jël bil ma'ruf lu la doy ak sa euh, kii sa borom sa sa jaboot waaw bu doon ne borom kër gi la moom waxam la mooy compter bu boobaa dañuy xaar déglu ko ba mu ñëw waaw waaw kon nag. Euh, bon lii nag est-ce que futiyaa la woon wala qadaa la yoneen saa saa yu def da doon ubbee noonu li ko tontu ci lim ko laaj wala ab ab ab attel la loolu boroom xam-xam yi dañ cee wute voilà mais dañ ci xamee te loolu kon possibilité ci hadis bi li nga xam ne mooy farataak dundal sa soxna waaw waaye nag loolu dañ koy teg ci li nga man quoi loolu lépp ci boroom xam-xam yi loolu lañu wax mooy ci li nga man li nga xam ne moom nga man te moo koy doy waaw waaye li gën siiw ci euh, par exemple Shafi'iyya yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne loolu bu dee ki nga xamante ne nii mooy borom bi da ko may woomal mu woomal nekk boroom alal te koo xam ne ubbil na ko ay wërsëg kooku ay mudd la waaw bis bu nekk day joxe ñaari mudd lay jox ndaw si bu dee moom kese la ki nga xam ne nag dafa dugg doomi classe moyenne la bokk kooku benn mudd lay joxe ak xaaj ki nga xam ne nag moom moom daa ah, ah, mbir yi daa metti ci moom benn mudd rek lay joxe mais loolu li gën a dëgër mooy ne insha allahu taala mooy déedéet affaire bi daal mooy lu ko doy rek la voilà loo xam ne xam nga ne lii dina ko doy wallahu taala alam te loolu mooy mazhabu maliki yi rahmatullahi ala aljami ak ña ak ñoom hmm? léegi euh, te tamit dépense dañ ciy jàng ne loolu li ñuy xool mooy côté jëkkër ji ak mane même voilà voilà am na yoon dañ naan lool dañuy xool hadis bii day wane ne côté jabar ji lañuy xool parce que Sayyidatu Hind da ne man du ma jox man lu ma doy ak sama soxna waaw loolu la quoi <laughs> waaw te loolu moom la Hanafi yi wax waaye am ñu ne noo mooy ñaar yëpp la ñuy xool waaw ci biir Hanafi yi sax. daal di wax lool am ñu ne non non déedéet li yun fekk lu saatin min saati loolu jëkkër ji lay wax waaw kon kooku euh, loolu la quoi te loolu la Shafi'i yi wax te loolu mooy li gën a dëgër am na sax Hanafi yoo xam ne loolu lañ wax leen loolu affaire bi mooy jëkkër ji lañuy xool parce que li yun fekk ngir mu dépend tana dépend lu saatin koo xam ne yaatal nañ la sa wërsëg min saati ci li la yàlla yaatal waaw waaw waaye dañ ci jàng ci ne mooy ci nga xam ne moom tamit moom lañuy ñuy euh, du jabar ji kese ndax dane ak samay doom kon bu boobaa doom yi nga xam ne xale la ñu fekk majeur loolu dañuy dugg ci ñi nga xam xamante ne te mënaluñ seen bopp boobu ci nga xam ne mooy day war ci boroom kër gi mu daal leen euh, dundal quoi voilà mooy loolu te loolu mooy aajo gi. moo tax boo déggee Shafi'i yi naan dafa war waaye ci charte mu nekk aajo mooy loolu waaw mooy ñoom li nga xam ne moom la ñuy bàyyi xel mooy ak ndawe ak tamit koo xam ne bon dafa amug laago wala boo xam ne manu kooku moom bàyyi ji daa war di ko dundal voilà waaye mooy du daal mën nañ ne fekk majeurul moom manalul boppam manula kii loolu day war baay bi waaye après nag mooy lépp lu defati nag loolu waru ko ah mais nag mooy ci baabu li gën la nekk voilà kon loolu lu ama am solo la wallahu taala alam am na tamit euh, yeneen i njàngat yoo xam ne yu ci feeñ la euh, waaye mo amaana <laughs> ñu daal yem noonu ku ci am bëgg lu gën a yaatu bu demee imaamul xaafis fi mu ko firi yaatal na ko bu baax bunt bi biñ la wax bi ñuy def taxriib bi sànq wallahu taala alam voilà te tamit dañ ciy jàngale affaire yi yoo xam ne mënuñu ko quantifier ci urfu lañ koy teg yeneen saa saa lim na ko waaye jëlal lu la doy xudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf wala ñu xam ne al aadatu muhakkama mooy du loo xam ne dañuy ñëw te lool mooy li gën a dëgër moo tax sànq bi ñee naan ay mu ñaari muddëg euh, muddëg xaaj ak tamit euh, benn mudd pour ki nga xam ne daa yor <laughs> xam nga luy xam nga fay <laughs> daa yor mooy koo xamante ne borom bi defal na ko yakkal na ko defal na ko ay ay xéewal kooku ñaari mudd bu dee kee mudd xaaj ki euh, classe moyenne ki nga xam ne daa diggu doomule ki nga xam ne nag daa ñàkk moom benn mudd loolu urfu la rek yoneen saa saa moo tax mu ne ko bil ma'ruf voilà loolooy wane ne loolu moom urfu euh, la mooy aada waaw bu dee euh, waa dëkk bi ñoom jigéen bu mel nii lii moo koy doy loolu doy na waaw manoo ñëw naan bon dañ koo war a rendil ay ganaar di ko joñal ay ganaar di ko jëndal ay ay ay ay jiwu ananas ay yu nekk parce que nangam ak déet loolu dañuy xool rek fi mu nekk voilà ñoom nan lay demee loolu loo xam ne koo ko joxee nit ak soxna ngir mu dund loolu moom foofu baax na loolu kese la moo tax manoo jël femme bi nga xam ne moom parisienne la waaw di dund comme dund waa Paris nga ne yow léegi kii nekk fii ci Bawol nataal comme que da nga am ñaari soxna kenn kaa nga pay kenn kee ñu Bawol euh, ci néegu ñaxam bi ci toolam yi nga ne léegi yow la ngay jëndal kële saa boo kiiwee jaar ca boucherie ba waaw wala sax rendi lu xar jaar ci boucherie bu utim xar ak yooyu kii noonu nga koy defal dugg ci euh, magasin Leclerc yeeg ñoomin Auchan jënd fa ay ay ay ay ay ay ay fromage blanc ak façon xeet yooyu ak fromage râpé ay yooyu yëpp loolu nag femme ba nekk fële loolu nga koy jox dañ naan la kon moo la wax loolu parce que seen urfu lool la France seen urfu loolu la dundee Sénégal nag rawatina seen da ca Bawol fam ne foofu la xool urfu bi bu dee ne bon loolu foog naa soppeeku na cere ji la. ak yooyu mais c'est cere ji ah bu sàq mi feesee cere waaw ak saako yu ceeb yoo xamante ne nii ci la ñuy kii mais ak laax beeg yooyu mais c'est lan nga bëgg leneen mais loolu la suukar si na doy diwu ji yooyu kese ah waaw loolu woon fara tegu ko wax euh, loolu fi kenn yaakaar na sawaay di di sonal loo xam ne day tax jigéen ñi jàpp ko di ko xaa di ko xaare seen jëkkër yi mu tas seen couple yi ci rien ci yoo xam ne waxu koo xam ne da doon neexal suufu tànt kese tax mu ko doon wax waaw gaay di ree déedéet mooy affaire yi diine la il faut mu leer bëgg nañ ree waaw nañ wax di ree waaye il faut mu tegu ci dëgg quoi voilà wallahu taala alam loolu lu am solo ah kon euh, bon foog naa baax na nii quoi baax na nii wallahu taala alam am na yeneen ak yeneen yu jëm par exemple est-ce que possibilité lii comme que Abu Sufyan new fi ñi nga xam dañu jàpp na li ñooy station de jugement la parce que képp ku ne jugement la mooy ndaw si mooy du luñ mën a joxel bu boobaa waaw est-ce que en comprendre bu dee ne yeneen saa salaam lii mu wax jugement la ab acte mooy pour jigéen kon parce que Hind kaawam la jox te jugement bu nekk c'est cas cas clinique la da ngay ñëw ak ay fee ñu ne la lii la xanaa cas noonu sinon mooy dañ naan ah jugement bi moom la ko joxoon waaye bu dee ubbee la mooy boobu day wax ne lii mooy li charia wax loolu mooy lii daal mooy mbir mi. képp koo xamante ne dugg nga ci cas boobu dangay def lool mais bu dee jugement parce que li mu juge fii moo xam lu tax ak tamit la nekk aw kontu waaw loolu tamit dañ koy xool ak tamit euh, ci hadis bi mooy euh, euh, li juge koo xam ne newu fi parce que xam nga Abu Sufyaan new fi ñu jàpp ne jugement la voilà léegi nag boroom xam-xam yi ñii dañoo nootal ne non non non lii jugement wax yeneen saa salaam da doon àtte atte la doon joxe mais c'est pas que da doon joxe kii euh, mooy euh, atte boo xam ne dañ koo laaj ci diine muy tontu mais nekkul fii qualité juge la doon waxee ñee wax leneen mais yooyu euh, wallahu taala alam voilà ñu noonu <laughs> quoi ak possibilité juge koo xam ne newu fi newoo fi léegi ñu lay juge voilà obligé wuñ tout temps ñu ne la ëcca euh, fekk mu fekk fekk mu fekkee procès bi moom la naan contumace xaw ma lañ koy wax ajaa <laughs> maître <laughs> dul noonu rek ngeen corrigé ma rek te jéggal ma xam ne sa waa ji moo xamul tous ci wàllu justice sa waay <laughs> Allahu akbar kon loolu lu am am solo la quoi wallahu ta'ala a'lam kon nag ci kaw noon nañ yem nañ jeexale ci bés bii di bésu euh, ajjuma Euh, tombeeg le 10 rabi'u thani 1447 euh, euh, ci ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam mu tombeeg vendredi 3 octobre 2025 bi madinati Villeurbanne al-Faransawiya kon ci kaw noonu lañ jeexale suñu chapitre bi 64 ah chapitre 64 fay wala yow yëf yi la <laughs> yow dama lay laaj wala yow si warato chapitre chapitre yi nekk chapitre soixante quatre lañ nekk wala soixante cinq ah leeru la fay damaa daal da nga daal da fee nekk nii dum di nelaw xanaa soixante cinq la chapitre soixante cinq voilà sànq may commencé maa ngi naan 64 ma sax corrigé wu ma chapitre 65 bi euh, tay lañ ko jeexal walilah alhamdu wal minna bii di ñëw ñu mooy mooy tome 65 tome chapitre ci chapitre téere bi moo doon 256 bii di ñëw ñu ubbee suñu tome bu bees chapitre ci kitaabu al umur al manhi anha ñu commencé ko chapitre bi nga xam ne moom la imaamul pàcc bi imaamul Nawawi